lay kii <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci xadis bi nga xamante ne moom la ci teg muy xadis numéro quatre cent vingt mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ja'ala allahu ar-rahmata mi'ata juz fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an waahidan famin dhaalika al-juz'i yatarahamu al-khalaa'iqu hattaa tarfa'u ad-daabbatu haafirahaa 'an waladihaa khashyata an tusiibahu wa fii riwaaya inna lillahi ta'aalaa mi'ata rahmatin anzala minhaa rahmatan waahidatan bayna al-jinni wal-insi wal-bahaa'imi wal-hawaam fa biha yataatafun wa biha yatarahamun wa biha taatifu alwahshu ala waladiha wa axara allahu tis'an wa tis'iina rahmatan yarhamu biha cibaadahu yawma alqiyaama muttafaqun alayhi wa rawaahu muslimun aydan min riwaayati salmaan alfaarisiyi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahma faminha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu baynahum faminha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu baynahum wa tis'un wa tis'una li yawmi al-qiyamah wa fi riwaya inna allaha taala xalaqa yawma xalaqa alsamawati wal arda mi'ata rahma kullu rahmatin tibaaq kullu rahmatin tibaaqu ma bayna alsamaa'i ila al ard faja'ala minha fi al ardi rahmatan fabiha ta'tifu alwalidatu ala waladiha wal wahshu wat tayru ba'duha ala ba'd fa idaa kaana yawmul qiyaamati akmalahaa bi haazihir rahma kon al imaamu al haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala muy ñëwal kon ci xadis bi ci tegu xadis numéro quatre cent vingt ñeenti téeméer ak ñaar fukk mu ne wa anhu xadis bi it mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadis bi ñu génnoon léegi di al imaamu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne annahu qaala nee na sami'tu man di dégg na Abu Hurayra rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz borom bi daa def yërmande yërmande yërmande da koo def téeméeri xaaj cent xaaj cent par fa amsaka mu téye indahu fa moom tis'atan wa tis'iina tis'atan mooy neuf wa ak quatre vingt mooy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent waaw juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yërmande la téye fa moom wa anzala fil ardi mu wàcce ci suuf nag juz'an waahidan benn wàll kese benn yërmande kese fa min zalika boobu nag bu ko xebbe <laughs> benn boobee fa min zalika ci loolee zalikal juz'i ci wàllu woowee moom dong yataraahamul xalaa'iqu ci la ñi nga xam ne mooy mbindeef yi di yërma di yërëmante seen biir xatta ba ni nga xam ne ngay gis tarfa'u lay yëkkati ab dabba muy li nga xamante ne nii mooy liy dukkat moo fas wi wala yooyu wala li nga xam ne mooy mbaam mi wala xar mi xaafiraha mooy tànkam da koy yëkkati waaw écarté tànk yi yëkkati sabu yi ba ci kaw an waladiha yëkkati ko ngir mu bañ a dal li nga xam ne mooy doom ji xasiyata mooy yëkkati ko ci kaw ngir mu xasiyata ndax ragal an tusiba mu daal di koy laal allahu akbar kon mu ngi noonee léegi mu ne ndax yërmande gu am ci doomam moom euh, dabba gi moom loolee mu ne wa fii am na ci beneen lu ñu soloowe xadiis bi foofu yi Seydina Abu Hurayra dana yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane inna lillahi ta'ala inna ñeel na lil inna nekk na lillahi ñeel na yàlla ta'ala mi kawe mi te yéegut mi ata rahma téeméeri yërmande anzala minha rahmatan wahida bayna al jinni wal insi wal bahaim mu ne benn yërmande képp nag la wàcce ngir li nga xamante ne nii mooy pour nit ñi pour jinne yi ak nit ñi ak bàyyi may wal hawaam mooy xasaraat yeeg façon jéeréer yeeg yi raam gunóor yeeg façon lëppaa lëpp yéeg gaa yoo yële ñoo ñépp ci lii insectes yi voilà mooy insectes yi mu ne fa biha ci yërmande googee di benn yataatafuna ci la ñuy ñeewante di am affection di yërëmante di bëggante wa bi di di di am ak ñeewante wa biha te ci boobee yataraaxamuuna la ñuy yërëmante wa biha te ci loolee tantifu lay lay lay ñeewante al waxshu li nga xam ne ñooy njaay àll yi mooy yi nga xamante ne mooy bête féroce yi ñoomin gayndeek ñoomin segg ñoomin panthère ala waladiha ci la ñuy li ñuy mën a faddaate yépp da ngay gis ñu yërëm bu amee doom ni ñuy yërëme seen doom mu ne nag wa axara allahu borom bi yéexe mooy denc fa moom tis'an wa tis'ina juróom-ñeent fukk ak juróom juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent rahma li nga xamante ne nii mooy yërmande yarhamu biha ibada moom lay yërëme jaamam yi yawmal qiyaama bésub taxawaay bu bés pénc mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu alxafidu albuxaariyu naka noon imaamu muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo mu ne wa rawahu muslim ayda mu ne xadis bii de imaamu muslim solo na ko ba léegi min riwayati salman boobu nag jëlaw ko sayna abu hurayra mais mu ngi ko jël sayna salman alfarisiyu muy salman mi nga xam ne alfarisiyi ko joowoon ca waa perse ca saydina salman fan la wax radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna lillah ñeel na borom bi tabaraka wa taala lillahi taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegul miata rahma téeméeri yërmande fa minha rahmatun am na ci téeméer yoole benn boo xam ne rahma benn yërmande la yatarahamu biha alxalqu baynahum ci la bindef yépp nit jinne yim la tuddal sànq ñoom ñëpp ci la ñuy yërmante seen diggante wa tis'un mu am na juróom-ñeent wa tis'un ak juróom-ñeent ñeent fukk ak juróom-ñeent li yawmil qiyaama mu denc ko ngir bésu taxawaay ba. kon loolu mooy hadiisu Seydina Salmaan borom bi am na inna lillahi ta'ala mi'ata rahma yonent bi borom bi am na kon téeméeri yërmande fa minha rahma. am na ci yooyee benn yërmande boo xam ne yatarahamu biha al-xalq baynahum ci la bindeef yépp di yërmante seen biir wa tis'un wa tis'una quatre-vingt-dix-neuf ngir bésub taxawaay ba mu ne wa fii riwaaya imaam mu am na ci beneen riwaaya nu ñu soloowee xadiis bi ci Seydina Salmaan ba léegi dane inna allaha taala mu ne yenent bay saa saam bi nga xam ne moo kawite yéegudde xalaqa yawma xalaqa as-samaawaati ard bés ba mu bindee asamaan yeeg suuf la bind mi'ata rahma voilà muy téeméeri yërmande kullu rahmatin tibaq yërmande gu fees gu nekk dafa fees tal waaw waaw mel ni buñ ko doon jàll buñ ko doon misaale diggante asamaan ak suuf dafa fees del waaw waaw dafa fees del nekk tibaq waaw fees tal Allahu akbar mu ne maa bayna as-samaa'i wal ard mooy dafa fees diggante asamaan ak suuf boo ci tegoon de day fees del waaw fa ja'ala minha fi al-ard rahma mu ne mu def ci kaw suuf nag benn ci yooyee fa biha ci ci ci jaare ko ci yërmande ci yërmande googee ta'tifu ci lay ñeewante am affection alwalidatu euh, yaay bi ala waladiha ci doomam wal wahshu waaye jur gi animaux féroces yi ci la ñuy nekk ñoo xamante ne nii de dañuy yërëm di ñeewante wa tayru waaye naka noonu li nga xam ne mooy picc yi tamit ba'duha la ñuy yërëme lenn li ala ba'din ci yeneen fa ida kaana bu nekkee yawmul qiyaamati bésu taxawaay ba nag akmalaha bi hadihi rahma borom bi quatre-vingt-dix-neuf yam mu denc mu jël bi boole leen ci mu daal di mat li nga xam ne mooy téeméer kon hadis baa ngi nii mu ne muttafaqun alayhi kon gis nañ ci ñaari saxaaba Seydina Abu Hurayra ak naka noonu Seydina Salman Abul Islam radiyallahu ta'ala anhuma léegi hadis bi njëkk a wax ne Seydina Abu Hurayra dana ja'ala Allahu ar-rahma yeneen tubaab saa saam dana dafa def ar-rahma loolu eh, nan la ko al imaam al Buxaari ak al imaam ñan ñoo ko solo d'abord est-ce que ñoom kese la ne la al imaam. ahmad soloonu ko alimaamu at-Tirmidhi ak alimaamu ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii al-imaamu al-Bukhaari rahimahullah mu ngi ko indi ci hadiis six mille voilà hadiis six mille kitaabul adabi baabu ja'lillaahi ah ah baabun baabun bokk ja'alallaahu rahmata mi'ata juz' mu ne haddathanaa al-Hakamu ibnu Naafi' al-imaamu al-Bukhaari mu ne haddathanaa nettali nañu alxakam ibnu naafi' di alxakam ibnu naafi' abul yamaan al-bahraani al-himsi rahimahullahu ta'aala qaala axbaranaa Shu'ayb mu ngi leen nettali mooy Shu'ayb ah. kon mu ngi noonu Shu'ayb wala la nga abul yamaan kese mooy alxakam ibnu naafi' la tuddoon al-bahraani mu jël ko ci Shu'ayb di Shu'ayb ibn abi hamza dinar al-qurashi al-himsi rahimahullahu ta'ala ko doon fële ca Sham ne woon Sham an az-zuhri ñu jëlee ci al-imam mu jëlee ci al-imam muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdillah ibn shihab az-zuhri abu bakr rahimahullahu ta'ala qala mun akhbarana khabarana sa'id ibn al-musayyib musayyibi <laughs> waaw musayyib waaw <laughs> ah, musayyib lañ bind mais loolu la ko doon lañ wa kullu musayyibin wala kullu musayyabin fa bil fathi siwa mooy musayyib mu ne musayyab la ba mu des muy nii ah, Abu Sa'id musayyib ah, radiyallahu rahimahullah anna Aba Hurayra kana sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala neena sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an waahidan wa min dhalika al-juz'i yataraahamu al-khalqu hatta tarfa'u al-farasu haafiraha an waladiha khashyata an tusibahu kon dabba bi fii wax nañu kan ne mooy fas wi <laughs> waaw fee ne dabba bi xam nga dane fee hatta tarfa'u dabba ci imam muslim bi fii mu leeral ne kooku mooy fas wi mu borom bi daa def téeméeri yërmande yërmande da koo def li nga xam ne mooy téeméeri xaaj mu Euh, euh, lépp fa moom ba mu des benn benn boobu la tis'un wa tis'una mooy dix neuf la mu wàcce ci suuf si benn loolee ca la ñuy yërëma mbindeef yi ca lañuy ñuy yërëmante ba ni nga xam ne hatta tarfa'al farasu bi ni fas wi di yëkkati xaafiraha sa pat yëkkati ko ngir bañ a gaañ ki nga xamante ne mooy doomam di nàmp wala bi nga xamante ne moo nekk ci suufam ngir bañ mu dal ko di ko lor kon nag mu ngi noonee Allah Allahu <laughs> akbar allahu akbar kon <clears throat> léegi kon lii imaamu al-Bukhari noonu la ko indi eh, eh, eh, mu ngi noonu waaye indi na ko beneen boo xamante ne dafa mooy liñ la doon wax sànq ne la waxoon nañ ko bii pees buy weesu foofu dane xoolal <laughs> ci kitaabu riqaaq baabu baabu rajaa'i ma'al xalq moom du ko def ko benn xadiis waaw imaam muslim nag indi na ko mais bu ci nekk da koo wéetal benn xadis côté biñ lay wax ci loolu dina ñëw mu ne haddathana Qutayba imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana nettalana Qutayba ibn Sa'id mais Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif gis nañ ko sànq Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Yaqub ibn Abdirrahman mu Yaqub ibn Abdirrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qaari az-Zuhri rahimahullahu ta'ala al-Iskandari hmm? al-Iskandarani rahimahullahu ta'ala an Urwa no an Amr ibn Abi Amr mu jël ko ci Amr ibn Abi Amr Maysara ah, di Maysara Abu Uthman mawlahum al-Makhzumi mawlahum abu eh, muy Abu Uthman eh, al-Madani rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn Sa'id an Sa'id ibn Abi Sa'id mu jël ko ci Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi di Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala mu jëlee ko ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala sami'tu dégg naa Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna Allaha khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahma fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'iina rahma wa arsala fii khalqihi kullihim rahmatan waahidatan falaw côté bii nii laa lay wax ne imaam Muslim da koo soloo tas ko def ko ñaari xadis fii nag imaamul Buxaari soloo ko boole ko benn xadis mooy falaw ya'lamu al-kaafiru bi kulli alladhii 'inda inda allahi min arrahmati lam yay'as min aljanna walaw ya'lamu almu'minu bi kulli alladhi inda allahi min al'adab lam ya'man min an-nar waaw <laughs> waaw foofu bi mu ne <laughs> eh, borom bi daa bind téeméeri yërmande ah gis eh, ba mbindee eh, mbindeef yi mu téye fa moom quatre-vingt-dix-neuf yërmande yónni yor benn bi ci nit ñi ci ci mbindeef yi bokk ñoom ñëpp benn kese mu ne falaw ya'lam cay bu xamoon falaw ya'lamul kaafir bu doon ne yéeféer bi xam na bi kulli alladhi 'inda Allah la nekk fa yàlla ci yërmande na mu toll la mbindeef manula peeg bu ci xamoon dara xam ko ci tuuti minar rahma ci la lam yey askononte kon doonu loon désespéré wu doonu loon ñàkk yaakaar minal janna kër moom malgré yéeféeram gi mu ne dina dem àjjana parce que bon borom bi ni mu baaxee dina ma baaxal quoi sama ma ma dem dinaa baax moom yóbbu ma àjjana yërmandeem gi mos day may seetaan may gi wala yaa même bu dee maa ngi ci nii mais du ma ci faatoo borom beeg maa xam moom wala ya'lamullah wala ya'lamul mu'min waaye bu doon ne way ngëm yàlla bi xam ne bi kulli alladhi 'inda Allah bu xamoon lépp lu ne fa yàlla min al adabi ci mbugal lam ya'man min an naar konoon te kon hee hee doonul woon doonul woon am sécurité de wóor. naan man moom saa yi saa yi noonu saa affaire moom baax na ko do do am kóolute ci ne eh est dugg safara moom jomb na ci waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu waaw hmm? nag ah mu ngi noonu le kon eh, al imaam al Buxaari kon noonu la ko solowee léegi nag mu des nga ne ne léegi pare nga ci eh, riwaay imaam Abu Hurayra ma ne léegi dikkal ma ci Seydina Salmaan yi <laughs> voilà ah dikkal ma insha allahu taala ci Seydina Salman ñu ne Seydina Salman imaamu Muslim <coughs> ak imaamul Bukhari non imaamu kii Muslim kese moo ko solo ak al imaamu Ahmad Seydina rahmatullah alayhi al imaamu Muslim mu ngi koy indi ci buntu bi ñu nekk ci di jëlee ci hadith yi muy eh, kitaabu tawba ah baabu fi saati rahmatillahi taala hadith Seydina Abu Hurayra yi lay jëkk daal di leen ràngale ñoom ñépp rangale leen après mu daal ciy teg hadith Seydina Salman al-Farisi après daal ciy teg hadith Seydina Omar biñ gisoon ne Yonent mi alayhi salaatu salaam dañoo qudima ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi sabi mu teg ko ci daal di ciy teg hadith biñ la doon wax ne da koo da koo da koo ragg waaw Seydina Abu Hurayra ne law ya'lamu al ma 'inda min al-'uquba ma tami'a Ah bi jannati ahad ah bi jannati ahad walaw ya'lamul kaafiru maa 'inda Allahi mina rahmatin maa qanata min jannati ahad waaw mooy partie bii nii imaamul Buxaari da koo booleeg xadis bi ñu génn imaam Muslim daal di koy def ñaari xadis mooy benn partie gële wàllu wële mu ber ko bii mu def ko nii kon après mu ngi noonu al euh, après mu ngi yeneen léegi kon ñëwal ma ci nga ne ma yaa way damaa bëggoon nga dikkal ma nag ci xadisu. Seydina Salman Abul Islam al-Farisi rahimahullahu ta'ala al imaam Muslim ñaar la ci indi ñaari xadis yi nga xam ne moom la al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di indi fii. Hmm? ñu ne wa rawaahu Muslim aydan min riwaayati Salman al-Farisi radiyallahu anhu foofu kon al imaam Muslim mu ngi ko indi kon ci buntu mi la kitaabu tawba baabul fi saati rahmatillahi taala mu ne haddathani al-Hakam ibn Musa imam Muslim mu ne ki ma nettali man dong mooy sama sëriñ al-Hakam ibn Musa de al-Hakam ibn Musa ibn Abi Zuhayr Shayrazad al-Baghdadi Abu Salih az-Zahid al-Bazzaz al-Baghdadi rahimahullahu taala qala haddathana Mu'adh ibn Mu'adh mu ne ki ma nettali mooy Mu'adh ibn Mu'adh Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr ibn Hasan ibn al-Hurr ibn Malik ibn al-Khashkhash at-Tamimi wal-Anbari ah, Abu al-Muthanna rahimahullah al-Basri al-Qadi juge la woon qaala mu ne haddathana nettanano Sulaymaan at-Taymi muy Sulaymaan ibn Tarkhaan mi ngi gisoon muy baayu al-Mu'tamir ibn Sulaymaan muy Sulaymaan ibn Tarkhaan at-Taymi rahimahullahu ta'aala al-Basri qaala mu ne haddathana Abu Uthmaan an-Nahdi mu ne ki ñu nettali mooy Abu Uthmaan an-Nahdi Mukhadram mi Abdurrahmaan ibn Mull waaw <laughs> waaw <laughs> waaw moom mi jamono yonente mi alayhi salaatu salaam al-Kuufiyu al-Basriyu rahimahullahu ta'ala moom mu ngi doon euh, dundu voilà mais jotula gis ki nga xamante ne ni mooy euh, sayyidul bashari euh, alayhi salatu wassalam voilà <laughs> allahu akbar allah muxadram ñoo la waa waa waa hadis ñoo leen lan muxadram muxadram mooy koo xam ne jullit la woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais amul darajaay saxaaba ndax maxsubo gis gisoon nañ ñoo as-Sunaabihi ñoom Uways Seydina Uways ak moom nii ak ñoom Abu Muslim Abu Idris al-Xawlaani yaan ñoom ñëpp jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi doon dund ñenn ñi dañ doon fexe sax di ñëw ci moom far mu génnaa dina voilà ñooñu euh, ñooy muxadram yi mais bu dee ci waa littérature waa adab <laughs> ñoom buñ nee muxadram du lool ñoom muxadram buñ nee muxadram kook saxaaba la boo xam ne dafa dund ci jaahiliya euh, laata l'islam bi aksi laata yonent ma saa saam di woote pare bi yonent ma saa saam dundee woote ñoom ñu daal di gëm nekk ci diine ji comme Seyna Hassan ibn Sabit ñoom Seyna Labid ak façon yooyu ñoom euh, ay muxadramuuna lañ euh, mooy boo gisee ñu ashu'ara ul muxadramuun ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam euh, poètes yi nga xam ne mu muxadramuna lañ dañoo dund euh, benn wàll ci jaahiliya daan di dund benn wàll ci li nga xamante ne mooy l'islam loolu moo tax gis nga feeru jargon la même mot bi mais muhaddis bi bu ko waxee ki nga xam ne ñoom ci xadis lañ bu ko waxee bokkul ak li nga xamante ne bu dee këlee ko wax waa adab ki nga xam ne littérature moom bu ko waxee déedéet ay yaamul kii al adabul arabi ñoom buñ naan muxadram ah Seydina Hassan ibn Thabit ah ah wala Ka'b ibn Zuhayr radiyallahu anhu muxadram Labid muxadram ah, ñi xamuñu tous déggal li muy wax ñi ñoo mën a rusloo waate rek ñoo ñu nekk muxadram ay saxaaba nga naan muxadram ñu ne la non c'est que da ngeen a bokkul fu ngeen ne rek waaw bokku ngeen ni ngeen di waxe même mot bi ngeen di wax. waaye ku ci nekk ak nañ ko ju nañ ci nañ soobu wi am ndax domaine ba nga nekk noonu lañ ko jàppee moo tax eh, muxadram abu usman <coughs> abdurrahman ibn mull al-kufi al-basri rahimahullah an salman mu jëlee salman al al-Asqa al-Farisi an Salmaana ndax moom mamnu' min as-sarf te tamit daa nekk loo xam ne invariable al-Farisi annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi mi'ata rahma fa minha rahmatun biha yatarahamu al-khalqu baynahum wa tis'atun wa tis'una li yawm al-qiyaama léegi nag kon loolu la mu ne eh, léegi imaam Muslim noonu la ko indi waaye indiwaat na ko moom ba léegi mu indi ci beneen riwaaya mu ne moom al imaam Muslim ibn al-Hajjaj mooy bi nga xamante ne moom la al imaam an-Nawawi mu jéende nii mu ko rangale noo ne dong dama al imaam Muslim rahimahullah rangale ginnaaw bi ne hadiis bi ñu tudd bii la ci teg mu ne haddathana bale kitaabu tawba baabun fi saa'ati rahmatillahi ta'ala mu ne haddathana ibn Numayr mu ne ki ñu ne mooy ibn Numayr Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani rahimahullah Abu Abdurrahman al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abu Muawiya mu nekk ñu nettali ma Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Dawud ibn Abi Hind muy Dawud ibn Abi Hind rahimahullah Dawud ibn Abi Hind Dinar hmm, rahimahullah ñi ne Abu Bakr ñi ne Abu Muhammad al-Khurasani waaye al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Usman moo ko jëlee Abu Usman gis nañ ko nag an Salman gis nañ ko nag muy Salman al-Farisi <coughs> ah mooy sangu waa Perse voilà ah Abu Abdillah ibn al-Islam al-Asbahani al-Kufi rahimahullahu ta'ala Asbahan Isbahan la cosaanu woon ah am ñu ne Raamu Hurmuz <laughs> waaw moom histoire am na al-Bas al-Bahith an al-haqiqa li nga xam ne moo doon wër li nga xam ne mooy dëgg moom Seydina Salman al-Farisi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu annahu kanta li ngay dégg ñenn ñi naan Seydina Salman noir la woon vraiment loolu gars yi war nañoo am kersa di wax yooyu Seydina Salman perse la woon baax na moom ba mu fa mu jógee ñoom ay doomu ay kilifa lañu woon ay ay ay kilifa lañu woon foofule xam nga rek dafa am ñoo xam ne dañoom am problème waaw ñoom. ay race ay ay ay racialiste lañu waaw mooy lépp ñu ko teg ci wàllu der bu ñuul der bu nàngam ak nàngam ak nàngam loolu waxoon naa ne képp koo xam noonu ngay gise mu neex la mu naqari am na la lenn iblis lu rëy sax luy taxawaalu ci sa xol bi yoboo nag nga seeti médecin bu la faj te mooy alquran lay faj ak sunna seetil nag koo xam ne xam na lan la koy appliquer alquran yoon ci yow ba nga man koo injecté la ko ba nga man koo dund ba feebar yooyu yëpp dañ ci yow waaw ñuy xool ndax diw noir la yépp di fonk di di yëkkati bu dem noir la moom di yëkkati saxaaba yi nga xam ne ay noir la ñu woon wala yi lënt yi ñu naan ñoom ku ñu kii ñu naan noir la woon nangam la woon voilà bo euh, mooy euh, après pour faire quoi pour faire quoi hein alors que loolu du Seydina Salman fat na nekk noir Seydina Salman di Perse gis nga ñoom Mahmoud Ahmadu Najjaad sawaay <laughs> ñoom Rawaani <laughs> fee boo gisee ñoom ñoom xamanee sawaay <laughs> moom ci ñooñu la nga naan waa ji noir la amoon nay eunuque mais eunuque yi c'est te sax yàggoon nañ mais loolu la amoon mais ñoom Seydina Salman bokkul ak loolu moom voilà yooyu yooyu yooyu di gis vraiment dañu tardé quoi te gis na amuñ ci te li ñuy wax demewul noonu mais ñu koy këll këllee rahima radiyallahu anhu wal iyaadu billah aslahana allah wa iyyahum mu ne an Salman radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha xalaqa yawma xalaqa as-samaawaati wal arda mi'ata rahma kullu rahmatin tibaaq kullu rahmatin tibaaqu maa bayna as-samaa'i wal ardi faja'ala minhaa bil-ardi rahmatan fabihaa ta'tifu al-waalidatu alaa waladihaa والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة kon affaire baago kon hadis Seydina Salman bi boo seetloo mook hadis yi ñu jóge daanaka benn la boo tax imaam Muslim imaam an-Nasaa'i euh, an-Nawawi mu ne wa rawaahu Muslim aydan mooy rawaahu lan xadiisu Seydina Abu Hurayra bii lu mel ni imaam Muslim solo na ko jërëjëf Seydina Salman di wax kon yaatu yërmande yàlla bi nga xam ne mooy li quatre-vingt-dix-neuf yi la denc ngir ëllëg waaw ah, inna rahmati wa rahmati wasi'at kulla shay fa sa aktubuha waaw ah, dinaa ko bindal nag lilladina yattaqun ñi nga xam ne ñoo maragal yàlla mooy la ci gën a jagoo ñoom ñoo ko moom waaw allahu akbar ñoom ñoo ko jagoo te kañ lay feeñ dëgg dëgg mooy yawmal qiyaam bu jëlee quatre-vingt-dix-neuf yële jël bi mu leen joxoon ci kaw suuf boole ko yële téeméer yi man allah waaw moo tax la imaam Maalik waxoon wax nañ ko keroog wallahi di ngeen fekk ci seen borom loo xam ne yaakaaru ngeen ko woon ci ngiiw <laughs> allahu akbar waaw moo tax eh, yonent bi saa salaam nañ ko gis doon wax naan bu kenn ci yéen lu loolu muy am njort gu rafet ci boroomam waaw ngi noonu waaw mooy xoolal borom bi benn yërmande te ci lu mel noonu wax safara ji ah <laughs> safara ji ñu am ñi jàpp ne moo fi nekk mais benn la ci génn waaw benn la wàcc fi yii ci kaw suuf ci la ñuy amee fëy ngay gis taal yu rëy yéeg yu rëy yéeg yooyu ci benn léegi lépp nag moo ko fële walla iyaazu billaah léegi mooy xoolal benn yërmande boobu comme li mu wax ne ci la mbindeef yi yataraahamu biha al xalq baynahum gis nga li tax nit di sopp nit li tax yaay di mën supporter doom ak bépp lor mu ko teg ak bàyyi ak waaye ay frère nekk muy sa frère nga kii ko wala sa mbokku nit la kese nga am ci ma biir ma de muus mi am ko ci ci ci ay ay ay ay doomam ah fas am ko ci ay point am ay ay ay ay ay doomam ganaar gi am ko ci ñoom lépp rek loolu la ñay wi noonu loo gis loolu yërmande ji borom bi def ci ñoom la seen biir waaw waaw ci loolu mooy daw seen diggante arrahmanu ala al arsh istawa moo leen defal goo xam ne ci la dund ci kaw suuf mën a nekk moo tax ma ne la woon l'islam diine yërmande la diiney mahabba war rahma waaw diiney yërmande yër soppante ak yërëb te yërmande ci la soppante di génne parce que bu yërmande amul soppante manula am koo yërëmul mënoo koo bëgg waaw moo tax nit ci bu bëggee nit bu yërëmee nit bu yërëmee nit moom du gis yu ñaawam waaw lépp lay mën a encaisser lépp lay mën a supporter Allahu akbar waaw day nekk koo xamante ne lu tax parce que borom bi moo tibb ci jël ci loo xam ne wàññiwul ci moom dara ci yërmandeem defal la waaw ndax borom bi def loo dafa bëgg jaam yi di jikkoowoo menoy borom bi allah <laughs> mooy melo gi gën a yaatu hein nga xam ne ar-Rahman loolu ci zaatam euh, borom bi tabaaraka wa taala la jaam yi di ko niru ci wàllu yërmande waaw nañuy dawal yërmande seen diggante moo taxoon mu wax ca beneen xadiis beneen tubaab yi saa ne irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa waay waay yërëm leen ñi nekk ci suuf waxoon naa du nit ñi kese de bàyyi may lépp yërëm leen. bu ngeen ko defee rek te saa dina leen yërëm man ka xam ne fi sama moo leen féete kaw yéen ñépp te tamit dina ngeen yërëm ba leen ñaanal alladhina yahmiluna al-arsha gis nañ ko fële fan yële wa man hawla waaw ñooñee dañ lay ñaanal di sabbal seen borom di ñaanal jéggal lilladhina amanu yàlla moo tax réew mu yërmande amul bul am ci foofu yaakaar waaw yi réew mu yërmande amul bul xam bul yaakaar ci bul am ci ñoom yaakaar waaw am na ñoo xam ne ni borom bi naan seen xol yi ñoom dafa mel ni ay xeer waaw comme xeer comme roche waaw allahu akbar am na ñoo xam ne loolu lañ mel wal iyaazu billah allahu akbar seen xol yi moo ko rafet Allahu akbar dafa gala gala gala benn yërmande daanaka gaa yi amuñu ko fa hiya wallahi kal hijaara comme xeer waaye aw bàyyil ma lool aw ashaddu qaswa wala sax ma ne moo gën a wow xeer ndax wa inna min al hijaarati lamaa yatafajjaru minhu al anhaar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yaxruju minhu al-maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah allah da nga ñi dañoo xam ne seen xol yi benn jërmale borom bi jox leen nguur jox leen pouvoir mais ñuy mate gaa yi di mbugal ñi àndul ak ñoom di leen oppressé mais dañuy mel à la limite da nga naan mais ki gas dina toog benn jour xam ne bàyyi xel man ay mindeefu yàlla laay jëflanteel te borom bi man joxandi kàttan gii mu ngi may gis te nga xam ne moom laa koy moom laa leen di def lu raw noonu fukk mën na ma koo def te dëkku na ma ci yooyu ndax nee na inna fatanu almu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wala lahum azabul hariq waaw nee na inna alladhina gis nga gaa yi nga xam ne fatanu ñooy fitnaal al way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaat ak way ngëm yàlla yu jigéen yi ginnaaw gi lam yatuubu tuubuñu ci seen jëf ju ñaaw joo jële lu oppressé nit ñi waaw yow daal doole ji la yàlla may ngir nga taxawal yoon xeex injustice doxal fi li yàlla bëgg yow nga jël ko di ci mooy yàlla waaw di ci dumaa jaamam yi waaw di ci rëq nit ñoo xamante ne al abriya defuñu dara yow daal li la boole ñoom yéen a bokku dëkk waaw borom bi dogal bokku ngeen gisin nga teg ko ay daan waaw ba pare wow xol ba kenn du wax moom mu dégg waaw booy ñaan njëkk mu ne sama yoon naw ci faale waaw mel ni Firawna rek ala fil ard riir riiru ci kaw suuf Allahu akbar am na ñoo xam ne seen xol yi xeer leen tane ñoo gën a wow xeer ndax am na ci xeer yoo xamante ne day ndox da ciy balle waaw ndox yi dañ ciy balle te am na ci yoo xam ne dañuy dan daanu waaw tag ndox di ci génne am na yoo xam ne day wujjugi fañu nekk ne bum bum bum bum bum bu yi daanu min xashyatillah ndax ragal yàlla waaye gaa yi dara waaw xanaa wax loolu law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an waaw min xashyatillah gis nga bu ñu wàccoon alquran ji ci kaw montagne konoonte kon di nga ko gis mu tiit toroxul boromam daal di tag ndax ragal boroomam tabaaraka wa taala mais ñun alxuraan jàng yi ñuy jàng ñu ñuy jàngal wudu wal fil xudu wal asal am na ñoo xam ne da leen di yokk sax ak mbeew waaw wallahi da leen di yokk ak mbeew ak mbeew te la leen di la leen di yokk allahu akbar wal iyaazu billah ah xanaa borom bi waxul ne ne gaa yi wa nuxawwifuhum famaa yaziiduhum illaa tughyanan kabiira <laughs> mooy wi tudd ash-shajaratal mal'uuna